أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا حجة الإسلام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 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي هداك للفطرة law axadta alxamra gawat ummatuk rawaahu muslimun rahimahu llahu taala kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu llah ginnaaw bi ñu ubbee ci suñu jotaa bi ñu génn téere bu bees biñ nekk muy kitaabu hamdillahi taala wa shukre eh, li nga xam ne moom lañ mujj woon a gis mooy wàllu xadiis yi noo wàllu aaya yi nga xam ne mooy wàllu wu njëkk ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy laaya biñ mujjoon gis mu ne woon wa qaala ta'aala wa aaxiru da'waahum ani alhamdulillahi rabbil aalamiin loolu lañ mujj woon a gis walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis dugg ci wàllu xadiis yi xadiis bu njëkk mooy trois cent quatre-vingt-treize mu ne waan abi mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi di sayyidina mawlana abu hurayra alxafidu dawsi radiyallahu taala anna nabiyya mu nekk ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi ki yàlla eh, solo Euh, utiya indil na indil nañu ko laylata guddi ga nga xamante ne nii usriya bihi ci lañ ko rañaane woon min al masjid al aqsa ila al masjid min al masjid al haram ila muy guddig rañaan gi guddig tukki ga nga xam ne moom la jógoon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daal di Medina Euh, baytul maqdis di Jérusalem indil nañ ko bi qadaxayni ci ñaari kopp waaw kaas min xamrin wa laban benn bi daa def sàngara beneen bi def li nga xam ne mooy euh, du lait waaw mu yam soow fa nadara ilayhima mu yam meew yi mm, lim def sàngara bi meew fa nadara ilayhima mu xool ñaari kopp yi ñaari kaas yiñ ko tegal ci kanamam fa axada laman mu daal di jël meew mi bàyyi fa la nga xam ne mooy kopp bi def zàngara fa qaala jibrilu sayyidina jibril alayhi salaam ne alhamdulillah mboolem cant ñeel na yàlla alladi mi nga xam ne hadaaka moo la gindi yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fitra ci li nga xam ne mooy fitra waaw mooy li nga xamante ne mooy njub gi ak diinul qayyim gi nga xam ne moom la soow mii nga jël di symboliser waaw allahu akbar muy li nga xam ne dellu euh, li nga xam ne mooy symboliser loolee <coughs> mu ne ko law axadta boo jëloon nag alxamra li nga xamante ne mooy sàngara bi mooy kopp bi am ay boo ko jëloon xawat kononte kon dina beew <clears throat> li nga xamante ne nii mooy euh, ummatuk allahu akbar li nga xamante ne mooy sa xeet allahu akbar allahu akbar mu ne xadis bi rawaahu soloo ko muslimun al imaamu abul xusayn voilà Euh, fitra gi boo seetloo ba ñuy gis ahkaamu ki sunanul fitra yi taxawoon nañ ci taxawoon nañ ci nu muy tekki ci lu gàtt ci boroom xam-xam yi seen wute yi ah léegi laaj rawahu muslim la wax ah mu ne imaamu muslim moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dongo ko solo ñu la dara xadiis bi muttafaqun alayhi la ah. waaw <laughs> ah, imaamul Buxaari nag imaamul Nawawi nag ah, moom dana rawaahu Muslim waaye haadal hadiis mimma ittafaqa alayhi ash-shaykhaani a'ni bihimaa al-Buxaariyya al-Buxaariyyu wa Muslim al-Buxaariyya wa Muslim rahmatullahi alayhimaa dana rawaahu Muslim waaye imaamul Buxaari yi daal na koy solo léegi kaay nga xool waaye du ñoom kese ñoo ko solo voilà mooy al imaamul Buxaari yu rahimahullah kon muttafaqun alayhi la waaye al imaamu Ahmadu ah, daal dina solo tamit eh, waaye na ko noonu al imaamu i nasaai rahmatullahi ala al léegi imaam Muslim la njëkk wax kon nañ xool imaam Muslim bi après ñu xool. li nga xam ne moo tax ma ne la alimaamu ndax alimaamu al-Bukhariyu rahimahullah daal na koy solo alimaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi woon di kitaabul iimaan baabul isra isra al-isra bir rasul sallallahu alayhi wa sallam téere bi nga xam ne mooy wax eh, rañaan gi ah kitaabul iimaan téere bu ngëm yàlla ndax daa bokk ci ngëm yàlla mooy gëm ke ne yonent bi alayhi salaam borom bi rañaan na ko comme ni mu nee ci subhaanalladhi asra bi abdihi layla waaw ni mu nee ci suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam wala suuratu eh, yi nga xam ne mooy al isra eh, eh, bon imaam muslim nag ni ma ko indee xadis la boo xam ne bu gudd la xadiis bu gudd la waaye am na foo xam ne da ko da ko fa gàttal ci kitaabul ashriba hmm? kitaabul ashriba foofu la gën a gàtte sino bu dee bële moom daal gën a gudd voilà ci la doon waxee rek yonent bi saa saam kitaabul iman baabul isra'i bir rasul sallallahu alayhi wasallam ci la doon wax mu yonent yam dajaloon voilà ci moom la ko tàmbalee mu ne Seydina Abu Hurayra fekk mu ne yonent saa sallam nee na alhamdulillah qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam hiina usriya bi laqiitu Muusaa alayhi salaam après mu wax seen descriptif euh, ak Seydina Isa alayhi salaam moo gisoon na fa yonent yëpp daa tudd ñii rek mais du ñuy kese yonent képp ku yàlla yónni keroog daal dina lay gis léegi nag après wax tamit ne gis na Seydina Ibrahim alayhi salaam ki mu gën a nirool mooy moom ah mu ne qaala après mu ne fa utiitu bi inaa ayni fi ahadihima laban wa fi l axar xamr fa qiila lii xud ayyuha shi'ta ayyuhuma shi'ta fa axadtu laban fa sharibtuhu fa qaala hudiita alfitra aw asabta alfitra ama innaka law axadta alxamra gawat ummatuk foofu al imaam euh, muslim dana wa haddathani muhammad ibn raafi' wa abdullah wa abdu ibn humayd ci ñoom la ko jëlee mu ne wa taqaaraba fi al-lafz après ci la alhamdulillah ci la ñëw ba indi kii bi nii bon ba ci Seydina bo càllale bi dem ba ci Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda voilà foofu kon mu ne eh, mu ne dama après ñu indil ma ci ñaari ndab bu la nee boolu yoo xamante mooy mooy xadax bee moo koy wane mooy ay kopp la rek bi inaa ay ni fii ahadihima nekk na ci benn bi labanun soow wala meew wa fil aaxar beneen bi xamrun sàngara fa qiila lii après bi dañ ma koo tegal sama kanam man yeneen saa saam ñu ne ma xud ayyuhuma shi te jëlal ñaari kopp yi bu la ci soow fa axadtu labana yeneen saa saam ma jël li nga xam ne mooy soow mi wala meew mi fa sharibtuhu ma daal di koy naan fa qaala nee na mu wax hudiital fitra ki wax fële riwaaye yee wane na ne Seydina Jibril alayhi salaam mooy ki wax hudiital fitra voilà gindees nis la ci fitra aw asabta walla boog jotte nga al fitra li nga xamante ne mooy euh, fitra gi léegi mu ne ama innaka ñu ne wa ay boo jëloon law axasta boo jëloon alxamra sàngara si xawat dina beewu ummatuk sa léegi nag nañ xool bi nga xamante ne moo nekk ci kitaabul ashra mo boobu moo tolloog moo moo kom comme bi nga xam ne moom leen di fii moom al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala kon fii <coughs> euh, te dina wax fan la mu ne hadathana kitaabul ashri baabu jawaazi shurbil laban <laughs> kitaabul ashri wa buntu ni naan meew qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Abbad imaamu Muslim wa Zuhayr ibn Harb wa lafdu ibn Abbad mu ne nettali sa sëriñ di Muhammad ibn Abbad di Muhammad ibn Abbad ibn Zibrqaan al-Baghdaadi Abu Abdillah al-Makki yu nekkoon àndandoo Seydina Sufyaan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi génn àndandoo 234 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullah génn ànd moom 200 32 mu ne wal lafzu libni Abbad mu ne kaddu yi ma indi fii nag sama sëriñ bu njëkk bi di Muhammad ibn Abbad di doomi Abbad ji moom la ñuy qaala mu ne nee nañ haddathana Abu Safwana mu ne te lañu Abu Safwan di Abdallah ibn Sa'id ibn Abdil Malik ibn Marwan ibn al-Hakam kii ibn la euh, Abil As al-Qurashi kii surtout Marwan ibn al-Hakam la wala Abdallah ibn Sa'id ibn Abdil Malik ibn Abdil Malik ibn Marwan ne woon na xalifa voilà <laughs> moom bi baayam ne baayam ne xalifa après Abdul Malik ñoom ñooñu kii sëtuwulam la quoi Abu Safwan lañ ko doon dàkkantale <clears throat> génn àddina euh, li nga xamante ne mooy euh, njaalbeenu l'an deux cents yi wala génne àddina rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ne qaala mu ne axbarana Yunusu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 Eh, di Ibn Hazan al-Makhzumi di Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad al-Madani nekkoon sangu ñi nga xam ne ñooy eh, ñoom ñooy ñoom ñooy sangu ñi nga xamante ne nii ñooy taabi'iin yi génn ad génn àddina la quatre-vingt-dix jëm quatre-vingt am na ñu ne quatre-vingt-treize ñu ne quatre-vingt-quatorze am sax ñu ne cent cinq waaye amaana cent cinq bi laysa bi dëgër rahimahullahu taala qaala mu ne qaala Abu Hurayra waxoon nañ la moom nii Seydina Abu Hurayra eh, gor moom mooy goroom la woon ndax eh, Ibnul Musayyib moo doon denc doom bu jigéenu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu génn àddina l'an cinquante-neuf Ah, mu ne inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam utiya laylata usriya bihi bi Ilya'a bi qadahayn min xamrin wa laban fa nadara ilayhima fa axada laban fa qaala lahu Jibriilu alayhi salaatu wa salaam alhamdulillahi alladhi hadaaka lil fa qaala lahu Jibriil alayhi salaam alhamdulillahi alladhi hadaaka lil fitra law axadta al xamra ghawat ummatuk voilà nii na al imaamu muslim daal de gis nga lii moo dëppoo kaddu yi imaam an-Nawawi di indi fii léegi li tax ma la muttafaqun alayhi la kaay ñu xool al imaamu al Bukhari rahimahullah moom ni nga xam ne noonu la ko indee al imaamu al Bukhari mooy moom moo def kitaab yi moom moo def buntu yi moo def té buntu yi baab yi tamit kitaabul ashriba kitaabul ashriba wa qawlillahi ta'ala innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun voilà noonu la tuddee lépp affaire bi léegi mu ne haddathana ah, mu ne haddathana Abul Yaman al-Imam al-Bukhari mu ne ne Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani al-Himsi rahimahullahu ta'ala génna am na la 221 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Shu'ayb mu ne ki nga xam ne moo ñu nettali mooy Shu'ayb Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi mawla Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'ala génna am na la 162 rahmatullahi alayhi ani Zuhri mu jëlee ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah min gis sànq rahimahullah an Sa'id ibn al-Musayyib gis nañ ko sànq na sami'a Aba Hurayra radiyallahu anhu gis nañ ko sànq anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya laylata usriya bihi bi Iliya gis nga même chose bi qadahayni min xamrin wa labanin fa nadara ilayhima thumma akhadha al-labana fa qala Jibril alayhi salaam alhamdulillahi alladhi hadaka lil-fitra walaw axada alxamra gawat ummatuk yusuf même mooy pourtant imam ne yii bu masoona am danaan muttafaqun alayhi amaana euh, da ci da ko seetluwul woon li muy wax ne rawahu muslim waaye mu ngi ci saxiixayni mu ngi saxiix imaamul buxaari saxiix imaamu muslim abul xusayn rahmatullahi alayhima rahmatullahi alayhima léegi euh, kon ginnaaw loolu ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax bunt bi wax fadlu ngëneelu sant yàlla kañ yàlla sant ko wa shukr ah ñu ne la mooy li Seydina Jibril def bi mu gisee yonent bay saa saa boroom bi dëppaale ko ak li nga xamante ni mooy mu jël soow koppu meew bi mu sant yàlla ci loolu waaw ndax malaaka yi bëgg lu ñu yooyu ngeen yàlla yu ludul yiw alladina yaxmiluuna al arsha wa man hawlahu dégg nga ko ca suuratu Ghaasir ñooñee dañuy nekk rek di sant di di di bàkk yàlla di ko kañ waaye di ñaan di ñaanal jéggal ñi nga xam ne ñoo ñu gëm yàlla voilà rabbana maa xalaqta hada batila ah, non non rabbana fir euh, euh, bi muy wax ne ñi nga xamante ne yahmiluna al-arsha yusabbihuna bihamdi rabbi wa wa yusabbihunahu wa yastaghfiruna wala lilladhina amanu voilà dañuy ñaanal jéggal saa su ne ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yi voilà mooy tax sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam bi nga xamante ne nii ci la gis lii euh, mu kii quoi mu sant yàlla waaw waaw ñu sant yàlla ko wax ci lii nga xamante ne nii euh, moom la borom bi dëppaaleel yonent bi salawaatullahi euh, wa salaamuhu alayhi waaw Allahu akbar kon euh, mooy jamonoy xéewal boo gisee xéewal nga sant yàlla alhamdulillah waaw loolu mooy lëkkaale bi ngëneel gi nekk ci boo gisee xéewalu yàlla yow jaam bi xam nga Seydina Jibril maa nga ne moom mala ci cadre malaaka yi la bokk bokkul sax ci cadre insi yeeg jinne yeeg ñoonu mais loolu mooy mais lii nga xam ne moom la gis borom bi dëppaaleel ko yorent bay sar saam à travers woon xeetam mu kontaan ci bég ci sant yàlla mi nga xam ne moom kese moo ko def mu ne alhamdulillahi alladi hadaak moo tax li nga xam ne moo la gindi moo la orienté teg la gindi la lil fitra li nga xam ne mooy fitra voilà mooy la nature originelle waaw ndax loolu la euh, xam nga jamonoy isra wal mi'raj sàngara newul woon lu xaraam ci shari'atul islamiyya voilà loolu nekkagul woon loo xam ne dañ ko da dafa xaraam al imaamul xaafizu bi muy wax ci xadiis bi ci al minhaj sharh sahih muslim ibnulu al-Hajjaaji ibn al-Hajjaaji rahimahullah mu ne moom al-Imaam an-Nawawi ah mu ne nag euh, nekk na ci xadis bi bon am na yeneen doon wax yoo xam ne euh, euh, mu ne waqad zakara Muslim fi kitaabil iimaan fi awwalil kitaab mooy foofule quoi. xam nga wax nañ leen di woon na xadis bi bi ci kitaabul ashriba bi mu koy sara mu ne al imam muslim tudd na foofale ci njaal beenu téere bi mu ne fa alhamahullah borom bi daal di koy yenkiwal inspiré ko moom yonent bi alayhi salaatu salaam ah ixtiyaaral laban mu daal di tànn meew mi lima raa araadahu ndax li nga xam ne moom la ko soppal subhaanahu woonaa ak cellam wa ta'ala tamu kawe min tawfiqi ci dëppale hadhihi al xeet wi wal lutf biha ak ñeewante gi nga xam ne borom bi noonu la ñeewante ci ñoom bëggal leen yiw kese fa lillahi alhamdu wal minna ah booleem li nga xam ne mooy cant yi ak may ngëneel yi may yépp ci yàlla la jóge moom la ñeel wa qawlu jibril alayhi salaam asabta al fitra mu ne kanta sayna jibril alayhi salaam mu ne ko asabta daj nga al fitra fitra mu ne qiila fi maana aqwaal wax nañ ci fitra ci maana am ay wax yoo xam ne al muxtaaru minha li nga xam moom lañ ci tonn tànn mooy anna allah taala alama jibrilu jibrila anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam in ixtaara al-laban kaana kaza wa in ixtaara al-xamra kaana kaza wa amma al-fitra fal-muraadu biha huna al-islaam wal-istiqaama wa qad qaddamnaa sharha haazaa kullahu wa bayaan al-fitra wa sabab ixtiyaar al-laban fi awwal al-kitaab fi baab al-israa min kitaab al-iimaan mu ne kantaali Seydina Jibril ne ko daj nga fitra mooy wax nañ ci maanaawu fitra ay maanaawam ci maanaawum boog ay ay wax yu bari waaye liñ ci jàpp mooy que ne borom bi tabaaraka wa taala ci wàll wi euh, pas fitra mais loolu mun na ko asabtal fitra que ne borom bi azza wa jalla moo tànnal moo xamal naa Jibril que ne bu tànnee soow lii la meew lii la bu tànnee li nga xamante ne mooy sàngara lii mooy xew voilà quant à fitra mu ne mooy l'islam mooy coow wooral mu ne loolu romboon nañu saraawoon ko ak bayaanul fitra loolu le taxawoon nañ ci ak tamit lu taxoon yonent waaye saa tànn loolee parce que li tax mu tànn ko boroom xam-xam yi euh, dañuy wax comme ku mel al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah mu ngi koy wax euh, imaam an-Nawawi mi waxoon na ko ci lu jiitu këni euh, amaana li nga xamante ne nii mooy Euh, peut-être que yonent saa salaam te loolu al imaam ibn Abdul Bar moo ko waxoon lu jiitoon ñoom ñëpp al imaam al haafiz ibn Abdul Bar al Andalusi al Maliki rahimahullah moo la wax kene euh, yenu na kene an yahtamilu an yakuna sallallahu alayhi wa sallam nafara min al xamri li annahu tafarrasa annaasa tuhram li annaha kaanat hiina idin mubaaha mu ne amaana daa tànn meew ndax dafa euh, nekk loo xam ne da ko liñ naan loo xam ne da nga koo euh, tafarrasa mooy loo xamante ne nii comme euh, firasatul mu'min loo xam ne mooy li ëpp ci njortam daa dem ci affaire bii bii la war a doon waaye mu dëppoo muy dëppoo que ne loolu la voilà lu mel noonu laa ko baat bi laa amatul exactement instant bi teewlawuma ko man baat la mais mooy loolu rek voilà léegi mooy que ne saa sam mel loolu daf ko xaw a xelmati que mbir mi mu que ne lii nii euh, borom bi dina ko xaraamali bés sàngara ndax jamono jii nii mu doon isra wal moom euh, sàngara daa daa daganoon xaraamul woon hatta Uhud nit ñi bi ñuy dem di di dem di euh, xare ji am na ñoo xam ne ci saxaaba yi bokk na ci yóbbal yi ñoroon seen zaadi sàngara voilà yoo xam ne laata dañ ko doon naan ci yoon bi voilà te boobu xaraamagul woon voilà kon loolu mu ne amaan yone saa daal daa loolu boroom bi da koo xaw a mu ne lii daal comme que euh, amaana day nekk loo xam ne dañ koy xaraamal mu ne wala maani am ministirati mubahayni te amul leena luy tere ci loo xam ne ñaar yu dagan la mushtarikayni fi asl ibaha nga xam ne ñoom ñoo bokk cosaan ci le fait que ñu nekk loo xam ne lu dagan la fi anna ahaduhuma kene benn bi ahaduhuma sayuhram wal akhar tasamaru waaw ndax sàngara daa daganoon meew daa daganoon boroom bi nga xam ne mooy yamhu llahu ma yasha wa wa indahu um-, ummul kitab mi eh, effacé ci lawhul mahfuz côté yi nga xam ne ñoo ci effaçable waaye tamit ci àttee bi lu ko soob ah bi saxal eh, moom moo jël ci àttee bi nag yoo xam ne lu daganoon la mu mujj ne daganatul wala loo xam ne nit ñi sax daf koo xaraamaloon lu daganoon ba pare mu xaraam comme lii comme sàngara voilà li nga xam ne nag daa xaraamoon après mu daal di koy daganal mooy laylatu siyaamul rafas waaw waaw mooy nit ki bu masoon a koor gu bu njëkk ba yow boo masoon a nelaw guddi bu jotee yow boo yeewaatee sax amatoo droit ci sa soxna dara moom itam na ko noonu loolu borom bi daa mujj dindi loolu nga xam daa xaraamoon mu daal di koy teggi boroom bii def loolu nag mooy def comme lii na rek xamru jamono jooj daa daa daganoon comme meew voilà waaye e, après la borom bi daal di xaraamal benn bi muy sàngara voilà mu ne nag euh, al imaam al haafid ibn Hajar mu ne amaana nag yonent bi kii yonent bi alayhi salaam dafa daw li nga xamante ne nii mooy benn sàngara bi waaw moom mu ne man qultu wa yahtami an yakun nafara minha li kawni lam ya'tad shurbaha mooy que ne la i'taada ya'taadu lam ya'taad mooy lam ya'taad mooy nekkul koo xam ne yeneen saa sam da koo naanul da koo bàyyi fële parce que miinu ko bokkul ci lim miinoon voilà fa waafaqa bi tab'ihi ma sayaqa'u min tahrimihi ma ba'da min tahrimiha ba'da mu dëppoog li nga xam ne moom personnellement ni ko yàlla binde woon mooy yooyu doonu koon laal même bu dee jamono ji mu daganee sax yore saa sax doonu utiliser lool voilà lenn yi sax bokkoon na ci li taxoon doonu ñoon laal sàngara mooy même bi mu daganee dañ ne woon loo xam ne moom boo ko naanee mën naa wëlbati sam xel wala nangam ak nangam nga def ko yooyu daal waaw yooyu rek ñenn ñi lool kese taxoon du ñu naan voilà am na yéeféer yoo xam ne ay ate yoo xam ne jamais ñu naan sàngara waaw ñoom moom du ñu baa bokk seede affaire waaw waaw yàlla tere nag bo yoneen saa salaam taayoot ko doon naan kenn du la ngàññi parce que daa daganoon waaye yoneen saa salaam moom ni ko yàlla bind woon mooy sàngara bokkul woon ci yim doon consommer loolu nag nga xam ne moom nature am àndu ci woon doonu koon def mu dëppoog li nga xam ne borom bi dina ko xaraamal ca kanam hifzan min allah mu nekk loo xam ne ak kaaraange gu ko borom bi daal di defal lahu wa riayat ak toppatoo gu mu toppatoo ay mbiram mun a waxtaaral laban li kaw nii ma'lufan lahu kanta meew mi da ko da ko tànn parce que moom da ko da ko miinoon parce que Quraysh moom dañoo xamoon meew moom ñoom nga xam ne sawaay ay gëléem moom liñ ci doon yor ak i gàtt waaw ñoom moom meew moom bokkoon na ci seen dundu seen yi nga xam ne moom lañ doon dunde waaw ñoom moom lekk yàpp gëléem naan meew <laughs> waaw meew moom xamoon nañ ko sahlan mu nekk loo xam ne lu neex a jàllale la tayyiban te teey taahiran te teey tayyiban euh, nekk lu lu lu lu baax lu yiw waaye taahiran daal di euh, teey sa'iran li sharibi neex a jàllale waaye ngir ñi nga xamante ne ñoo koy ñoo kaa naan waaw loolu képp kuy naan meew xam nga ci dara waaw ba pare salimul aqibata mooy bo meew boo ci naanee ah, lu indil ay complications quoi waaw mucc ak ay ak ak mujj alors que sàngara da koy naan meew fii mu ne mën ngaa naan ba sa biir fees amul benn problème bu bopp bu mu lay jox alors que sàngara moom bés boo ci naanee yenn kaas yi waaw moom da ngay jekki di xool di gis ñetti euh, fukki biddiw ak juróom-ñeent wala téeméeri biddiw te benn biddiw la waaw yàlla tere nga jëlub oto di ko jéem a dawal ngay gis cinq tali alors que ci benn tali nga nekk. kooku moo tax tën lay def day jekki rek daal di mbëkk fenn rëf daayi xool gis ndeketew waa ji mu génn police yi jàpp gis ñu ko ëfloo ci affaire bi étude test bi bu ko ëffee ñu ne ko mais mu way daal di koy mënute kay nesaay ah day doon conduite en état d'alcoolémie waaw prononcé même léegi nag boo mayul ñu xëcc sa permis nga ñàkk ko yooyu yëpp euh, loolu meew du la ci fekk mosoo gis koo xam ne daa mbëkk poto yi parce que di gis fukki tali parce que daa meew waaw fii ma ne bëriku lee la naan bi la naan wala yu mel noonu voilà vitale waaw yooyu xason yooyu ba pare après lii déedéet voilà kon loolu lu am solo la mu ne wa fil xadiis nekk na ci xadiis bi al-imaam al-haafiz ibn wala mu ne wal wal muraadu bil fitra huna al-istiqaama al-haqq liñ jublu lii nag ci al fitra mooy coow wooral li nga xam ne moom lay coow wooral ci diine dëgg ji xam nga borom bi tabaaraka wa taala doon moo waxoon nañ ko foof hmm? bimu naan fa aqim fi suuratu Ruum fa aqim wajhaka lid-diini haniifa fitratal fitrat fit fitratal laahi allatii fatara an-naasa alayhaa laa tabdiila li xalqillaah zaalika diinul qayyim walaakinna aksara nnaasi laa ya'lamuun mën na ko taw wooralal wajhaka sa lépp sa xar kanam sa lépp taw sayyidina Muhammad alayhi salaam bépp jullit bu nekk sa gannaaw li diinil li diini xaniifa soobu yi ma leen teg muy lislaam xaniifa nga xam ne daa ah, jeng lépp jëm ci borom bi jóge ci moom fitratallah mu ne lool nag mooy fitra yàlla yi. voilà mooy coow wooral sa lépp delloo ko ci sa borom loolu mooy loolu la borom bi binde jaam yi di da leen a bind moo ram mu ne maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun loolu mooy fitra voilà borom bee ko teg fitratallahi allati lii mooy li nga xam ne mooy ni borom bi mooñe nit ñi ci loolee ci kawlee la tabdila li xalqillah amulub soppi mooy bu leen ko soppi mbindum yàlla waaw képp parents yi bu leen fa am seeni doom nekk fi naan da koy jéem ci ni ngeen xam ak ni ngeen miin ak ni ngeen fekk maam ak baay ba pare teggi li nga xam ne moom la ko borom bi tegoon nga xam ne day xam borom bi day dellu ci yàlla moo tax bu xale yi langage euh, bu ñuy wax ñoom dañuy dañoo xam yàlla mais bu ñuy màgg di ràññee bu ñuy ràññee lool di commencer di denc ci ñoom lu koy dindi parce que ñaleen mu wër <laughs> fa abawaahu yu hawwidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi fa in kaana musliman fa muslim <laughs> waaw <laughs> waaw ñaari baayam yi muy baayam ak ndeyam wala société bi ñoom ñoo koy def limu nekk buñ nee majuus société boo xam ne ay jaamukatu safara su sell si lañ nee nañ zoroastrien yi ah mu ñëw def ni ñoom bu dee ne dañoo nekk ñoo xamante ay yahud lañu mu nekk bu yahud bu nekkee ay nasaraan ñu nekk nasaraan buñ nekkee jullit ñu nekk jullit kon prédis disposition la gën a teg ci mooy boroom bi ni nga xam ne noonu la teg jaam bi ba nga xam ne day juddu rek xam boromam waaw waaye nag ñun ñoo koy soppi ne tudd ko li nga xam ne mooy éducation ndekete yoo loolu ak yàq la gën a tudd que éducation en tout cas du bi yàllay wax kon loolu mooy fitra moo tax al imam al hafiz mu ne nag fitra gii muy wax fi mooy al istiqama ala diinil ala diinil haqq mooy coow wooral ci diine dëgg ji waaw mu ne wa fil xadiis yi nekk na ci xadiis mashru'iyatil hamdi inda xusuli ma yuhmadu wa daf'i ma lii moom lañ gisoon sànq Imaam Nawawi di ko wax te moo lëkk lëkkaale mag suñu bunt bi nekk na ci mooy euh, euh, yoonal gu ñu yoonal sant yàlla waaw jamono ji nga xamante ne nii gis nga loo xamante ne jote nga loo xam ne lu waralu cant la waaye borom bi daal di lay jañal loo xam ne loo ah lu ñu mën a moytu parce que mu ne law axadta moo na say naa Jibriil sant yàlla ndax li mu ko duppaaleel waaye mu jël meew mi nga xam ne mooy fitra waaye mu jañal ko li nga xam ne mooy côté ay wi nga xam ne bu ko jëloon muy côté sàngara mi nga xam ne xeetam noonu la la roon a moon moom alayhi salaatu salaam ci beew Allahu akbar mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam xadiis bi nag dane iliya la xewoon mooy kopp euh, yi euh, euh, iliya lañ ko ko joxoon comme ñee saxiixay ni anna rasulallah saa saam gis nañ ko léegi taxrij utiya laylata usriya bi bi iliya mooy Yerusalem mooy Jérusalem mooy ay bal baytul muqaddas wala baytul maqda maqdis voilà kon mu ngi noonee wallahu taala alam kon sant yàlla jamono ji nga xamante ne ci la xéewal di am ci ngay gis li nga xamante ne mooy xéewalu boroom bi mu agsi ci yow jaam bi ah na nga sant sa boroom nag waaye it jamono ji nga xamante ne daf laa eh, loo xam ne ay la wala la daal wala loo xam ne cay boo ci jëmoon maanaam na nekk ay ci yow it nga sant yàlla waaw waaw nga sant yàlla mi nga xam ne moo la épargné ci li nga xam ne moo doon ay bu doon ne daloon na la loolu sant ko de du waay j'ai oh, j'ai j'ai la chance déedéet jullit du waxee wax façon wax yooyu xamul ay j'ai la chance ban chance da nga lii mooy xéewalu yàlla la waaw ah, alhamdulillah ah, dellu ci yàlla sant ko alhamdulillah alladi najjaani waaw ah, mi ma musal waaye alhamdulillah alladi waffaqani sant yàlla mi nga xamante ne nii moom eh, mooma eh, dëppaale ak lii ndax du samam neex kii am ay flair bu baax moo tax déedéet loolu lépp loo ji man di wax rek yàlla la <laughs> ku la ko defal kon borom bi la sant ko wallahu taala aalam qala al-imam al-hafiz an taala